umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabi salaa baabu qasri salaati fi safar. an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma annahu qaal saxibtu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama fa kaana laa yaziidu fi safari ala rak'atayn wa abaa bakrin wa umara wa usmaana kadalika radiyallahu anhum kon alimaam abdul ghani ibnu abdil waahid almaqdisi rahimahullah muy wax ba léegi ci téereb julli beneen buntu boo xamante ne nii ci version yi ma yor mooy buntu numéro vingt-cinq mooy ñaar fukkeelu buntu bi ak juróom mu nekk baabu buntu qasri salaati fi safar wàññi julli ci li nga xamante ne mooy ci tukki loolu nag gis nga comme buntu bi ñu génn ci jotaay bii ñu génn ta jeexale woon ko moo buntu bi woyem mooy benn xadis dong la ci al imaamul xaafiz al-Maqdisi rahimahullahu andi mooy xadisu numéro 138 muy téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñett mu ne an Abdillahi ibn Umara mu ngi jële ci seydina abdallah di doomi umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma annahu qaal kene neena sahibtu rasulallah am na benn mbir xam naa kuy xool affaire bi lañ ma mais sawaay mii lan moo tax boobu ba léegi nga nekk fi naan ay annahu taman version yi ma yor am na yoo xam ne moo mooy binduñu ci sax ay annahu dañ naan la noonu lañ koy jànge waaye xadiis loolu <laughs> muhaddisuna yi <laughs> loolu foog nga nekk seen domaine ngir xam ko du dëgg li ñuy bind nii kuy jàng xadis doo ñëw rek ne an abdillah ibnu umara radiyallahu anhu qaal loolu lañ bind mais kenn du ko jàngee noonu da nga naan annahu qaal comme ni nga xam ne noonu nee la ko ñoom al imaam as-Suyuti rahimahullah daal di leerale ak ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xamu xadiis yi voilà loolu dama ko fàtte woon préciser depuis le début ndax lu bari dig ne mais sawaay moom ay annahu yi annahu yi man maa ngi maa ngi topp téere bi mais man annahu wam yi yu bari new moom mu naan am la ko roccee dama naan loolu noonu la ñuy jàngee xadiis moo tax voilà <laughs> voilà jazakallahu xirsan wa ilma kon mu ne kon naa saydna abdallah ibn umar radiyallahu anhu annahu qaal nee na sahibtu rasulallah damaa ànd ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa kaana te moom nekkoon na laa yaziidu loon yokku fi safari ci tukki ala rak'atayni ci ñaari rakka mooy yi nga xam ne julli yi nga xam ne ñeent yépp ñeent la muy tisbaar bu ko jullee ñaari rakk la ci yokku dara bu jullee tàkkusaan ñaari rakk du ci yokku dara waaye bu jullee gée ñaari rakk lay julli du ci yokku dara nee na noonee la doon def moom alayhi salaatu wassalaam waaye it ni mu àndee yeneen timare saa saa mu doon doxale nii naka noonu wa Abaa Bakrin ànd naag moom mooy Ibnu Umar radiyallahu anhuma ànd naag Seydina Abu Bakar bi mu nee xalifa moom itam noonee la mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon def julli ñeenti yi nekk rakkaay ñeenti yëpp bu tukkee ñaar la koy def te du ci yokku dara wa umara waaye naka noonu la ànd ak baayam di Seydina Omar bi mu nee xalifa it moom Ibn Omar radiyallahu anhuma baayam it noo nee la doon def ñaari rakka yi du ci yokku dara wa Usmaan kadhalik naka noonu Seydina Usmaan radiyallahu anhu bi mu nee xalifa it noonu la ànd moom it moom it yokku ci dara kon loolu mooy benn xadiis bi nga xam ne moom dong la imaam indi ci xadiis buntu bi léegi al imaam Abdul Ghani muy jàll ci beneen bunt boo xam ne bu bees la mu ne baabu salaatil jumaa an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu anhuma annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama alayhi fa kabbara wa kabbara an-naasu waraa'ahu wa huwa ala al-minbar thumma rafa'a fa nazala alqahqara xatta sajada fi asli alminbar summa aada xatta faraga min axiri salaatihi summa aqbala ala annaasi fa qaal sallallahu alayhi wasallam ayyuha nnaas innama sanactu haada litatamuu bi walitaclamuu salaatii wa fii lafdin salla calayha summa kabbara calayha tumma raka'a wa huwa alayha tumma nazala al-qahqara kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah muy def buntu beneen buntu bi nga xam ne ci version yi ñu yor mooy fu ñaar fukkeelu buntu ba juróom benn di numéro 26 baabu salaatil jumu'a baabu buntu salaatil jumaa mooy jullit ajjuma mooy gi nag mu ci indi hadis bi nga xam ne moom mu njëkk bi 139 muy téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñeent mu ne an Sahl ibn Sa'd as mu ngi jële ci saxaaba buñ naan Sahl di doomi Sa'd as-Sa'idi yu ko jooy woon foofale te moom mii ak baayam yépp ay saxaaba nañu moo tax radiyallahu anhuma yal na borom bi tabaraka wa kontaan ci ñoom ñaar annahu qaal nee man de Sahl ibn Sa'd ra'aytu rasulallah gis naa yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alayha mooy taxaw na ci kawam kaw lan mooy minbar bi lay wax fa kabbara mu daal di kabbaar mooy ne allahu akbar dugg ci julli ji wa kabbara an-naasu waraahu wa huwa ala al bar nit ñi tamit a ah, ñi muy jiite sahaaba yi nekk ci biir jàkka ji radiyallahu anhum ne allahu akbar tamit topp ko fekk yonent bi saa saa wa huwa xaala moom ala al-minbar mu ngi ci kaw minbar bi la taxaw ubbi julli ji na taxaw ci kaw bar bi ne allahu akbar thumma rafa ginnaaw gi mooy mu ruku mooy mu rukkoo nekk ci kaw minbar bi summa mooy waxul tudd ko fii mais loolu la summa rafaa ginnaaw bi mu yëkkati mooy mu rukkoo ba yëkkati ko ci rukkoo bi bi mu siggee nag fa ba taxaw taxaw xocc ko niñ ko gisa woon ci yëlu weesu fa nazala al mu mu day gi mu daal di wàcc minbar bi mais en reculant mu wàcc sans gestu wala mu tourner déedéet mooy day jàkkaarloo xibla bi mais di gestu teg tànk yi bi wàcc ci ginnaaw saabu mu gestu wala muy xool ci ginnaaw loolu mooy nasala mu wàcc al qahqara jëm ci ginnaaw xatta ba ni nga xamante ni ba mu wàccee ba jeexal minbar bi nag sajada mu sujjóot fii aslil minbar ci cosaanu minbar bi mooy fi ñu ko samp fi mu nekk noonu ci suuf foofee fala eh, fala sujjóot moom alayhi salatu wassalaam summa aada ginnaaw bi mu defee sujjóot yooyu ba def yi muy def ba pare mu war a jàll ci beneen rakka bi summa ginnaaw gi aada mu de ci kaw minbar bi ndefaat lam defoon ci rakka bu njëkk bi xatta ba ni nga xamante ne nii faraga min axiri salaati ci lay paree ci jeexitalu julli jooj yépp mu jeexal ko lépp mooy lépp ci minbar bi la ko doon defee ba mu des sujuut yi voilà summa aqbala ala nas léegi nag bi mu sëlmalee léegi nag mu dëgmal ci nit ñi nag fa qaal mu wax leen ngir expliquer leen ndax mooy lii masu koo def <laughs> def na loo xamante ne gaay ah sahaaba yi radiyallahu wax dëgg yàlla masuñu koo gis muy def lii di julli kàmbalee ci kaw di def à reculons di wàcc ci ba suuf ba kii léegi nag mu pare ngir leeral leen lu tax mu def noon fa qaala mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam ayyuha nnaas yéen nit ñi innama sanaatu hada li tatammu bi bi bi alhamdulillah mu ne damaa def lii ngir ngeen roy ma ci li nga xamante ne nii nii ma def voilà mooy lii nii ma jullee damaa bëgg ngeen roy ma ni may jullee waaw wali ta'allamu salaati ngir ngeen jàng te xam li nga xamante ne nii mooy sama julli nan laa koy defe ngeen gis ko xam ko jàpp ko di ko jullee noonu kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ne wa fii lafz am na ci beneen ak kaddu ci xadis bii lan la seydina Sahl ibn Sa'd wax radiyallahu anhuma mu ne salla alayha mooy yonente alayhi salaam dafa julli ci kaw minbar bi thumma kabbara alayha ginnaaw gi mu kabbaar mooy mu kabbaar ci kaw minbar bi thumma raka'a wa huwa alayha mu rukoo fekk mu ngi ci minbar bi thumma nazala al-qahqara ginnaaw gi mu wàcc à reculons mooy di doxe eh, ci ginnaaw gannaaw jëm ci gannaaw waaye du gestu kon nag mu ngi noonu al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid almaqdisiyu rahimahullahu taala mu wax ci xadis numéro 140 di téeméer bi ak ñeent fukk mu ne an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaal kaana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi salaati alfajri yawma aljumu'a alif laam xamiim tanziil as-sajda wa hal ataa ala al-insaan kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah muy indi ñaareelu xadis ci buntu bii muy xadis numéro cent quarante mu ne an abi hurayrata mu koy jële saxaaba bi nga xamante ne mooy saydina abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena kaana nabi yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama nekkoon na yaqra'u doon jàng fii salaatil fajr ci jullit fajar yawmal jumu'a bisu àjjuma ci fajar gi bu doon jiite lan la doon jàng ci jullit fajar gi bu jullit fajar wax naa la mooy jullit suba rek voilà <laughs> ñenn ñi ñooy nekk lool kii la mais benn la dañ julli suba dañ koy wax suba dañ koy wax fajar mooy farata yi nekk ñaar yooyu voilà moo tax mooy gis nga fii salaatul fajri dafa doon julli lan yaqrawu fii salaatil fajri ci jullit fajar yawmal jumaa bésub àjjuma mooy bi muy jiite nit ñi bi nekk farata nekkul ñaari njëkk yooyu de yi ngay njëkk def nga xam ne dañ koy wax ci ndànk non non yii mooy farata bi <laughs> loolu laa la wax voilà mu ne da ci doon jàng alif lam mim tanzil suuratu sajda voilà moo tax mu ne ak sajda tanzil ak wàcce mooy lan mooy ba aaya wala lay wan voilà nga xam ne noon la tàmbale alif lam mim tanzil léegi mu ne ak sajda mooy suuratu sajda la doon tari ci saar bu njëkk bi wa hal ata ala al ci ràkk bu njëkk bi ak beneen ràkk bi mu tari hal ata ala al insaan muy hal ata ndax dikkalul waaye hal ata dëgg dëgg dikkal na ala al insani ca nit ko mooy saar bi tàmbale lool muy suuratul insaan kon ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu mu ne an abdillahi bni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qaal man jaa minkum aljumuata falyaghtasil kon alimaamu abdul ghani muy wax ci bi ci tegu di cent quarante et di téeméer bi ak fa ak ñeen fukk ak benn mu ne ana abdillahi mu ngi jële ci abdullah ibni umar di doomi seydina umar radiyallahu anhuma anna rasulallah këni ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa qaala neena man jaa képp koo xam ne dafa dikk minkum ci yéen aljumuata mooy ajjuma ñëw ngir julli ci ajuma ci jàkk ji walla fal yaxtasil balaa agsi mooy na sangu walla na sangu balaa ñëw léegi nag ñu ci xadiis bi ci tegu muy xadiis 142 di téeméer bi ak ñeent fukk ñaar mu ne wa aydan radi wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal kaana annabiyu sallallahu wa sallam yaxtubu xutbatayni wa qaa'im yafsilu baynahuma bi julus kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa anhu annahu qaal mu ne wa anhu mu ngi jële ci saxaaba bi mu jële woon xadis léegi muy Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala nee na kaana annabi mu ne kaana nekkoon na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu doon xutba xutbatayni ñaari xutba la doon xutba wa huwa ta xaalam ba muy xutba nekk koo xam ne qaa'imun ku taxaw lay doon yafsilu danay taqali nag baynahuma diggante ñaari xutbaam yooyu ñaari sermon wam yi ñaari prêcham yi ku ajjuma ji bi ju wuus ci ab toog mooy xutbay ajjuma yi ñaar lay doon waaye du def ñaari ñu taqaloo da koy taqali ak be ak toogaay kon loolu lay wax al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu jàll ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy 143 muy téeméer bi ak ñeen fukk ak ñett mu ne an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu anhuma annahu qaala jaa rajulun wannabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu nnaasa yawma aljumuca fa qaala sallayta yaa fulaan qaala laa qaal sallallahu alayhi wa sallam qum farkaa rak'atayn wa fi riwaaya fa salli rak'atayn kon nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullah mu ne an Jaabir xadis bi mu ngi koy jële di 143 bi di ko jële ci seydina jaabir ibni abdillah di doomi abdillah ñoom ñaar yépp ay saxaaba la ñoon radiyallahu anhuma annahu qaal nee na jaa rajul dafa am benn góor bu agsi daal di ñëw rahima radiyallahu wa wan nabiyyu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamono jooju yaxtubu mu ngay xutba annaasa nit ñi yawmal jumu'a bésub àjjuma mu nekk ci minbaram bi di xutba nekk ci xutba bi am benn waay bu ñëw ba waa ji ñëwee nag dugg si fa qaala sallallahu alayhi wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laaj waa ji waa dafa ñëw rek dugg nara toog dem bay toog mu ne ko dafa toog quoi mu ne ko sallayta yaa fulaan mu ne ko diw yow julli nga mu dagg xutba bi ne ko yow moom du dóor dugg si mooy moom yow diw wax jaar na ci turam yow julli nga a ah xaala laa waa ji na ko déedéet julliwu ma de xaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko xum jógal voilà loolu mooy kon toogoon na mu ne ko kon kum jogal farkaa nga daal di rakaa rakaa tey ni ñaari rakaa mooy nga julli ñaari rakaa teg wul ne day jóg rek rukoon ak rek rukoon an bu jeex non mooy dañoo tudde <laughs> lenn ci ci ci ci jëfi julli ji lañ tudde julli ji voilà buñ naan waa ji sajada sajdatayni dafa sujjóot ñaari sujjóot loolu tekkiwul acte bu rek sujjóot noonu mu leen non julli ji la ñuy a wax wala dafa sabbal wala <laughs> boo ci ci kaw gëlee ma kaw war waaye loolu tekkiwul day toog naan subhaanallah non mooy lay julli voilà kon fii farkan bi tekkiwul day ko jógal rukon ñaari rukon toogaat non mooy nga rukon mooy nga julli rakan tey ni ñaari la ko wax ne ko nga def loolu la wa nekk na ci beneen riwaaya beneen version beneen nettali boo xam ne ci xadiis bii boobu Seydina Jaabir nee na radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam dana fa salli rak'atayn mooy jógal nga julli ñaari rakka mu ngi noonu le kon al Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al Maqdisi ta'ala muy wax ci hadith 144 mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ida qulta li saaxibika ansit yowma aljumuca walimaamu yaxtub faqad lagawt kon alimaam abdulgani ibnu abdilwaxid almaqdisi rahimahullah muy wax ci xadis numéro 144 téeméer bi ak ñeent fukk ñeent mu ne an abi hurayra mu ngi jële ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallah këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama qaal nee na ida qulta yow boo waxee li saahibika sa àndandoo ki nekk sawet wet yow eh, am sit ne ko déglul e noppil cellantul bo loolu rek boo ko waxee ma jumaa besu àjjuma ah wal imaamu fekk yow xaalu imaam bi jamono yi ngay wax kooku mooy benn waaye bu nekk sawet wet di par exemple di wuyu téléphone wala mu nekk di def leneen imaam bi xutba yow nga ne ko hé eh, sawaay sawaay yow itam dañuy julli wala sawaay noppil bopp loolu mu ne yow moomu di wax loolu ci boppam boo ko nee noppil xerawlul yow moomu lañ wax de faqat laxawta yow indi nga fi wax joo xam ne jaadul woon nga wax mooy wax nga wax joo xamante ne nii du wax ju jub voilà wu neex nga wax joo xam ne jaaduwul woon te wax la joo xam ne wax ju rot la ju ñuy delloo la voilà waroo ko woon a wax kon nag mu <laughs> waaye subhaanallah léegi yow bu dee ne waa ji wax loolu la ñuy wax mais waa ji waa ji waral wax ji nag waa ji taxaw moom di wax wala di kii wal iyaadu billah kon nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala mu ne waan waanhu ay waanhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man ightasala yawmal jumu'a thumma raaha fa ka'annamaa qarraba badanahu wa man raaxa fi saacati saaniyati fa ka'annamaa qarraba baqara wa man raaxa fi saacati saalisati fa ka'annamaa qarraba kabshan aqran wa man raaxa fi saacati raabi'a wa man raaxa fi saacati raabi'ati fakaannamaa qarraba dajaaja wa man raaxa fi saacati alxaamisati fakaannamaa qarraba bayda fa idaa xaraja alimaamu xadarati almalaa'ikatu yastamicuuna addikra kon alimaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid almaqdisiyu rahimahu llahu taala mu ne wa anhu ba léegi hadith numéro cent quarante-cinq muy téeméer bi ak ñeent fukk juróom mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon sànq hadith bi muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man irtasala képp koo xam ne dafa sangu yawmal jumaa bésub ajjuma mu sangu sanguwaayul set ak yoon goo xamante ni daal di sangu daal summa ginnaaw gi raaxa léegi nag mu xëy daal di ñëw daal di génn laxas ngir ñëw faka ñëw ci jàkka ji mu ñëw ci jàkka ji fi ñuy jullee àjjuma ji faka waa waajooju de mu ngi mel ni xarraba dafa dafa jege jege ju yàlla dafa badana loo xam ne gëléem gu mat sëkk la rendi ngir def ko taqarrub ngir jegelee ko borom bi tabaaraka wa taala moo ko def lool ñoo yem waman raaxa gépp ku xëy mooy daal di dem ginnaaw bi mu defee lii nag fi saati mooy yawmal jumaa mu sangu daal di dem nag moom mu ñëw fi saati thaniya ci ñaareelu waxtu wi fa ka annama qarraba baqara kooku moom day mel ni koo xam ne moom dafa rendi li nga xam ne mooy nag ci yoon def ko ngir yàlla ngir jegeñ boroomam saraxe ko waman raaha képp nag koo xamante ne nii raaha dafa xëy da war dafa dem fi saati thalitha ñëw ci jàkka ji ci àjjuma ji ci ñetteelu waxtu wi faka annama qarraba kabshan kooku mu ngi mel ni dafa rendi am kuy moo xam ne mu am ay béjjën la bu mat sëkk te duuf te te te daal di taxaw te sampoo daal di koy rendi ngir jege jegelu boroomam waman raaha képp nag koo xam ne dafa laxas dem fi sa'atil xaamisa daal di dem ci ajjuma ji ci jàkka ja ca jumaa ja di dem ci juróomeelu waxtu wi fa ka annama qarraba bayda kooku moom day mel ni koo xam ne moom ab nen la jëloon daal di koy saraxe ngir borom bi tabaraka wa taala mu ne nag fa ida xaraja al imam bu limaam dina génnee aksi hadaratil malaika malaaka yi dañuy teew arrêté lépp luñ doon def yastami'una dhikra di déglu li nga xamante ne mooy tudd yàlla ji te mooy xutba bi kon nag fii duñ ci yam gis nga matal nañ waaye comme que benn xadiis kese ci des ci bunt bii nii jeex moo tax dañu koy jël kon al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid rahimahullah muy wax ci xadiis ba léegi ci 146 bi di téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn mu ne an salamata bni al akwa'i radi wa kaana wa kaana min ashaabi alshajarati radia allahu anhu annahu qaal kaana nusalli ma'a annabiyi sala allahu alayhi wasallam aljumu'a thumma nansarif wa laysa lilxiitaani dillun nastadillu bihi wa fi riwaaya lafz kunna nujammi'u ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha zalat ash-shams thumma narji'u fanatatabba'u al-fay' kon al-imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax xadis bii nag mooy xadis comme niñ la ko waxee léegi mooy bi nga xamante ne nii moo mujj ci bunt bi nii walillahi alhamdu wal minna kon al abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi rahimahullahu kon mu ne eh, dañoo mu ne mu ne mu ngi jële ci salama ibnu al nekk koo xamante ne mooy doomu al noonee tuddoon mooy salama di doomi al akwa mu ne wa kaanata moom mii dafa bokkoon moom salama bii dafa bokkoon min ashaabi ci waa ashajara mooy waa euh, waa garab ga voilà mooy euh, euh, bay'atu ridwaan voilà mooy jaayante ga yonente mi alayhi salaatu wasalaam jaayante woon ak saxaaba ya foofu la ca sulhul hudaybiya voilà loolu lay wax ne moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii jaayante woon nañu ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom lay préciser fii ndax loolu dafa nekk lu rëy rëy rëy ba ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jaayanteel foofale comme gënee li mu wax ci moom yooyu taxu ñoo jóg moo tax ñu koy préciser kon nag mu ngi noonu la ne kon nag mu ne nii mu ne kon nag radiyallahu anhu annahu qaala nee na kunna ñun de kon nañ nu sol lii doon julli ma annabi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah <coughs> doon julleek moom aljumaa mooy ajjuma dañ doon julleek moom ajjuma ba pare summa nansarif ginnaaw gi ñu ñu ñu pare ci julli ji ba dem ñu daal di dem bu ñu demee nag ah walaysa lil xiitaani dinañ julli ba pare di dem te gis nga miir yi amul zillun ker goo xam ne nastadillu bi boo xam ne ñun man nañoo see kerloo mooy dañuy julli tisbaar kii kii àjjuma ba pare daal di dem mais ta gis nga mur yi ker ya ñu yor ñun cee kerloo mu ne wa fii riwaaya am na ci benn version lafz expression bii moo fa ñëw kun naa ñun ne nekkoon nañ ñun ñii nu nu nu jàmmiu ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dañ doon julli ajjuma loolu mooy nu jàmmiu dañ doon julli ajjuma ak yonent bi alayhi salatu wasalaam idaaz zaalati shams bu dee ne jant bi dafa jeng voilà summa ginnaaw gi narñu ñu dellu ku nekk dellu ca seen kër ya ca seen dëkkuwaay ya fanata tabbaaw ñuy topp fay a li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, mooy ker gi voilà nga xamante ne nii mooy bu zawal amee ker googu gu ndaw goog di am mu ngi noo le léegi mooy loolu noonu dañ ko doon topp waaw fanata tabbaul fay a mu ngi noonu le kon noonee kon lii mooy li nga xamante ne nii